ñoom ndax yéene ñoom pour ñoom waxoon nañ la ko waxati la ko yéene bokku ci mbir yi waaw boo jàpp ak sangu set soxla woo yéene moo taxoon ma ne la ñoom ñoo tax ñu ne la boo génnee fii nga am sa jàpp toj nga génn muy taw fur fur fur nga gis sa fépp tooy sa xar kanam gi tooy na sa bopp bi tooy na sa tànk yi tooy na sa loxo yi tooy na bu la booboo boo rombee ñuy nodd ci jàkka ji euh, wala imaam bi na allahu akbar duggal nga julli bu dee euh, doo tooyal gaay wala ñoom ñëpp a tooy garaawul ca jàkka ji suuf la garaaw dugal voilà même bu dee neneen la boo mënee sol leneen dugal mooy liñ la bëgg a wax mooy soxla waatoo dara voilà comme que ñeenti cër yi daal dinay tooy ñoom ñoom ñeenti yii alquran wax te waxaat ko léegi loolu mooy farata yi kanta maliki yi ñoom ñeenti yi dañ ne waaw gis nga moo tax seen définition bi ñu gis ñu naan euh, cër yi nga xam ne ñooy ñeent voilà mooy euh, taharatul ma'iyya tata'allaqu ala a'dha'in arba'a ala wajhin maxsuus kon loolu la mooy euh, kii boo xam ne euh, euh, laabug ndox goo xamante ne ni day lëkkaloo ak ci ñetti ñeenti cër yi nga xam ne yu jagoo la léegi suuf ko ñoom daa am luñ ci yokk comme ñoom dañu ne mbir mi farataay jàpp dañ cee yokk yéene waaw ndax idaa kuntum boobee day borom bi ñoom ñu gis ne loolu day wane ne yéene bi lay wax waaw mooy boo jógee fekk nga am yéene soit yëkkati toj wala ngir julli ji wala ngir lu ngir mën a def benn jaamu yàlla wala rek ngir laablu noonu ndax moom kese daa nekk loo xam ne jaamu yàlla la kon ñoom ñu yokku ci yéene waaye yokku ci li nga xam ne mooy jaarale sa loxo ca la ngay raxas moom lañ naan at dal ko voilà mooy la ngay cër ba ngay raxas comme bu may raxas sama xar kanam bu ma ñëw jël ndox mi ubbi robinet bi dugal euh, euh, euh, dugal sama bopp ci suufu robinet bi ba sama bopp bi yëpp wëndeel mu tooyal fépp ma ne baax na déet dañ na la ñoom na ci sa loxo jaar sa loxo it boo koy raxas na ci sa loxo jaar booy loxo raxas sa loxo ndejoor lool sa sa ndejoor manu la raxas <laughs> sa loxo càmmoñ bi ngay raxas sa ndejoor loolu euh, euh, euh, surtout mooy biñ la wax léegi farata bi commencé sa baaraam yi ba ci sa conc bi lool sa loxo ndejoor manu la def lool ngir ndejoor càmmoñ bi koy defe càmmoñ bi ndejoor bi defal ko loolu mooy il faut la ngay raxas sa loxo di ci jaar voilà kon loolu la ñu rek at dal ko tekkiwuñ waa ji day jàpp di bés jarab bi di toj bi di non loolu kese lañ ciwlu ñu ne lool beneen farata la waaye ñu daal di ciy dugal loo xamante ne li gën a siiw ci seen mazhab mooy almuwaala te ñu koy waxe ne neen naan alfawru waaw mooy boo raxasee benn cër nga bañ faa dem wuyu ji téléphone ba heure bu la neex nga ñëwaat non mooy loo xam da ngay toftale euh, li nga xam ne mooy njàpp bi mu bañ a nekk loo xam ne yow après gars yi dooruñu xam sax ndax da ngay jàppoon biir voilà léegi moom lañ naan alfawru loolu tegtawul parax parax waaw ay sax ko gi nga pare sa yenn yi tooyul loolu xam nga ne ñoom waxuñu la lool kon gis nga <coughs> hein euh, euh, euh, lii lu ama am solo la voilà kon mooy ñoom lii lañ dokk boo seetloo kon ñoom boo dooglee kat yi ñeenti cër yi nii ak boo ko ci boolee yéene ak jaare la sa loxo ci kaw li ngay raxas ak muwaalaat hein dañ koy woowe fawru loolee day nekk loo xamante ne nii mooy quatre cinq six sept juróom-ñaari farata voilà mais loolu ci kaw nit ki nekk koo xam ne euh, euh, day day day day euh, day fàttaliku mbir mi ànd ak mu man ko waaw bu dee yii manu ko comme raxas bi koo xam ne daa feebar feebar boo xam ne bon mën na jàpp waaye nag manul loxoom di ko jaarale mooy nu mu ko defe bu boobaa day mën a nekk voilà wala waa ji fàtte ko kenn du na ko hé awal ne <laughs> waaw waaw léegi li nga xamante ne nii mooy mu waalaat gi lañ lay wax mais tamit bu mu yàgg loo xam ne coupure bu yàgg nga dem defi lu la neex après ñëw déedéet léegi kanta Shafi'i yi ñoom dañoo dugal niyya yéene laata ngay dugg ci biir waaw laata ngay dugg moo taxoon ñoom ñu ne istimaalul ma ala a'dan maxsuusa mufattahatan bin niyya waaw nga ubbee ko yéene mooy dañ ne yéene bala nga cee dugg ci ci eh, jàpp gi wala sangu gi waaw léegi ñu boole ci beneen affaire mooy lan eh, léegi nag bu dee ci njàpp gi mooy yéene gi lan mooy farata ci ñoom première farata ci saafi ci saafi yi ginnaaw mooy yéene bi ci actes yi cër yi mooy xar kanam kon mooy bu dee dew da nga tàmbali di raxas sa loxo mooy raxas bi ngay jëkk def raxas say tenk ñetti yoon wala ñaar wala benn yoon def euh, galax ndeku sarax ndeku fiiru lool ba foofu bu dee yéenee goo garaawul mais boo ñëwee bay raxas xar kanam bi il faut mu fekk nag da yéene ne da ngay jàpp voilà léegi beneen buñ ci yokk ginnaaw yéene bi mu ne at tartib mooy yi nga xam ne moom lañ ci yokk ñoom mooy toftale waaw ni alquran waxe cër yi noonu nga koy raxasee mooy liñ doon wax sànq xanaa bi lay mënoo tàmbalee lii masaa sa bopp ba pare raxas sa xar kanam daal di raxas eh, eh, sa sa sa sa tànk après daal di ñëw raxas sa loxo déedéet da nga koy toftale waaw mooy tartiib bi comme ni ko aaya bi wax de fait que Abdullah borom bi dugal lu ñuy masaa ci biir yu ñuy raxas ba pare def ko seen diggante loolu daa am maanaa boo xam ne bu tax la te yonent bay saa saa noonu la man sa saxe doon ko jàppe ñu ne kon loolu day wane loolu farata la boo xamante ni fokk mu dugg ci njàpp bi kon ñoom boo seet loola lañ yokk mooy yéene gi ak ak li nga xam ne mooy toftale gi ak toftale gi nga xamante ne moom ngay def voilà eh, léegi diggante farata yi léegi nag kanta xanaa bi lay ñoom yéene dañ ko def charte waaw ñoom dañ ne condition la sine qua non waaw parce xam nga eh, ñoom ñu ne loolu ab ab condition la ah waaw condition lañ ko def ci jàpp gi léegi ñu nekkoon ñoom yéene condition la léegi nag boo xam ne xam nga lool ci biti lay nekk parce que charte ci biti mbir mi lay nekk waaw du bokk ci mbir mi waaye mooy mbir mi manula am lu dul moom mu nekk waaye moom man na fee nekk te mbir mi du am waaye mbir mi te tekkiwul ne voilà moom mu ngi fi rek ah mooy il faut charte condition bi loolu c'est ci biti la bu ci biir léegi nag lan lañ def ay farata ñu daldi ñoom xanaabila euh, yi ñu ne juróom euh, ñeenti euh, cër yi farata la mu muwaalaat mooy bañ a def ay coupure ak tafriqu def ay ay dog-dog yi booy jàpp loolu farata la boo yokkee ci ñeent yi kon am nga yeneen ñaar muy siis ñu ne raxas li nga xamante ne mooy almadmadatu istinshaq ak istinsaar yooyu farata la tamit waaw yooyu ñu ne farata la parce que loolu ci xar la bokk waaw daa bokk ci xar kanam gi ñu yàlla raxasloo te ñoom ni ñuy leen di defe mooy ñooy mooy istinshaq dugal ak génne voilà euh, bon am na loo xam ne waxuñu ko woon mooy xanafiya yi <laughs> rahmatullah alayhim dañoo jàpp ne par exemple bu dee nag sangu set bon mooy waxuñ sangu set foog naa lool jarul ñu koy wax non jaru ko dañ yem nii léegi kon <laughs> eh, mooy kon ñii nii ñu ne ko lii la waaw xanaa bi lay rahmatullah alayhi ñu waxaat ko mooy ñoom li ñu yokk mooy eh, da ngay toftale bañ a am ay coupure ay dog-dog ci njàpp gi waaw ba pare booy raxas xar kanam gi madmada dañ koo boole ci farata yi ak al istinshaqu muy sar ak gallax ndeku sarax ak fiiru mu ngi noon kon lii mooy li nga xamante ni ci gàttal lool ñeenti ngiir yi noonu lañu ku nekk ni nga xam ne noonu nga jàppe ne lii nañuy jàppe lii mooy farataay jàpp léegi nag mu des ana nan la ñuy jàppe ñu ne la dañuy jël xadis bi nga xam ne mooy xadis sayna Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu rahimu rahmaan mu daal di ñuy leeral loolee comme ni nga xamante ne noonu la nee ci saxiixayn eh? al imaam al Buxaari rahimahullah buñ jëlee bi nga xam ne mu ngi ko indi kitaabul wudu baabul wudu salaasan salaasa loolu bala ñoo dugg ci loolu ba buntu jàpp ñetti ñett ñetti ñett loolu mooy boo jàppee ñaar ñaar baax na benn benn it baax na laaye à condition li nga war a raxas yëpp na mat waaw na ko matale na ko sa raxas yi matale bu ko matale wul foog nga dolliwaat waaw parce que boo nee damay jàpp jëpp benn benn benn après nga def benn benn ba pare yow sa xar bi nga defee benn. xam nga ne fii tooyul bi nga xoolee seetu bi sa fii tooy léegi nooy def da nga naan noomee garaawul boof non boo ko boo boof sa jàpp du baax ah <laughs> kon mu ngi noonu sëy ci gàttal Humran mawla Usman mooy Humran ibn Aban rahimahullah eh, nga xam ne Seydina Ousmane moo doon jaay ci diggéem dane gis naa Seydina Ousmane radiyallahu daa bi ina mu daal di laaj benn ndab buñ ko defal ndox fa afraxa ngir mu jàpp ala kaffayhi salaasa miraaran mu daal di sotti yor ndox mi so dëngal ko ci loxoom ndejooram def ko ñetti yoon fa ghasalahuma mu raxas kon kaffam yi kon mooy tenq yi kon noonu lay tàmbalee sifatu lii mooy sifatu wudu in nabi sallallahu alayhi wa sallam nañ jàpp ni yonent bi alayhi doon jàpp ñu fexe tënk ci suñu bopp te saa bu ñuy jàpp ñuy teewlu ne ah ñii la ñuy jàppe waaw te loolu mooy li nga xamante ne nii mooy naa yonent yi alayhi salaam waaw waaw hada wudu'i wa wudu'ul anbiya'i qabli lii mooy sama njàpp ak njàpp ak nga yi nga xamante ne nii mooy sama eh, eh, yonent yi nga xam ne ñoom ñoo jiitu woon waaw kon nag mu ngi noonee loolu daa am solo ah, mooy njàpp même bu dee ne hadis boobu boo am nay wax waaye li nga xamante ne nii mooy eh, jàpp daa amoon parce que sayyidatu Hajar Saara jàppoon na keroog ba ko saay saay bi euh, fële ca misra bëggoon laal ñaan boromam ngir mu daal di ko ciy musal te juróoy ji arraahi gisoon nañ ko fii tamit ci li nga xamante ne nii mooy Riyad bi këne foofu moom tamit dafa jàppoon kon loolu lu ama am solo la ba keroog bi nga xam ne ci la ko gaa yi daal di tuumaal ci la ko gaa yi daal di tuumaal euh, ba daal di toj fam doon jaamu yàlla ndax ndaw seene woon moom moo moo moo ko teg moo ko wann loo lor lépp nekkoon ay kàcc waaye Juray ji moom ar-rahibu euh, euh, rahimahullah keroog daa jàpp daal di euh, kii ñaan boroomam tabaaraka wa mu wax loo liir bi kon loolu daal di koy setal kon loolu lu ama am solo wallahu taala alam léegi kon buñ ñëwaatee Seyna Usmaan mu daal di yoor ndox mi sotti ci tenqam yi mooy boobu nag bu ngi koy defee boo amul ndejoor ak càmmoñ waaw yeneen saa sam dëgg la comme niñ la waxee sànq nee na bu ngeen jàpp tàmbali leen seen dejoor yi mais boobu amul da jël yoor bu dee robinet léegi da ngay ubbi euh, daal di raxasandoo boole euh, di xàllaale lox baaraam yi euh, sa tenq yi ñetti yoon nee na mu def noonu son yoor ndox mi ci ndejooram sa sotti ci beneen bi daal di leen raxas ñoom ñaar ñetti yoon muy poignée yi salaasa miraaran ñetti yoon fa xasalahuma mu raxas leen summa ginnaaw gi nag adxala yaminahu fil ina comme que léegi set na mu daal di jël nag ndab li bàyyi ko noonu jël loxoom daal di koy dugal ci biir ndab li moom Seydina Usmaan radiyallahu anhu fa madmada wastanshaqa mu daal di def madmada mooy mu dugal ndox mi ci gémmiñam daal di koy yëngal daal di après da nga koy yàbbi wastan shaqa après mu daal di eh, ci ndox mi ci kii nga xamante ne mooy bakkan bi après am na lu mu tuddul mooy istinsaar mooy boo ko dugalee da koy génne ak li nga xamante ne mooy sa loxob càmmoñ comme niñ ciy ñëwee dañuy bañ a coupure fii nañ wax lii ba pare summa ginnaaw gi ghasala mu daal di raxas wajhahu salasan mu raxas xar kanamam ñetti yoon comme ni ko Ibnu Abbaas waxoon na yeneen saa sam ñaari loxoom la ko doon defe mooy loolu nañ ci bàyyi xel waya day yi ginnaaw gi mu daal di raxas ñaari loxoom ilal mirfaqayni ba ci fi nga xamante ne ñaar yi nga xamante ne mooy ci eh, conc yi eh, mu daal di koy def salaasa miraaran mooy day commencer loxo ndejoor bi eh, daal di koy raxas ñetti yoon daal di jël bu càmmoñ bi daal di koy raxas ñetti yoon tàmbalee ca catu baaraam ya waaw ba ci coot tontu yi loolu dama koy du ma deñ di ko préciser parce que damaa gis ñu bari ci ñun wolof yi ñuy juum parce que raxasoon nañ bi ñuy tàmbale suñu tenk yi ñetti yoon bu ñu ñëwee war a raxas raxas suñu xar kanam war a raxas loxo ñu commencé ci poignée bi waaw fi ñuy takk montre ca ñay takk montre wala takk jara ca ñay takk jara euh, takk ay lam ca ñay takk lam boo loolu nag ku ko def mooy ma soo jàpp parce que borom bi yow lim la wax mooy raxasoo voilà raxasoo fi nga xamante ne mooy loxo bi raxasoo poignée ba loolu raxas bu dëkk boobu loolu li gën a dëgër wax nañ la loolu du farata waaw tam même nii ne farata la sax yow ñooñu loolu doyul waaw parce que loolu dañ ne loolu farata la ak beneen raxas bi kon loolu doyul léegi summa ginnaaw gi masaxa bi mu raxasee kon ñaari loxoom yi ba ci conc yi ñetti yoon summa ginnaaw gi masaxa bi rasi mu daal di masa li nga xam ne mooy boppam comme niñ la ko waxoon sànq hadith saydna abdallah ibn zayd rahmatullah alayhi wa ginnaaw gi daal di raxas li nga xam ne rijlayhi ñaari tànkam salaasa miraaran ilal ka'bayni ñetti yoon ba ci déjjoor ba ci euh, déjjoor yi ginnaaw gi moom saydna usman alayhi ridwa ridwa rahman daal di ne qaala rasulullah mu ne yonent bay saar saar nee man tawadda képp ku jàpp naxwalu mel ni wudu i hada sama njàpp ji summa salla ginnaaw gi mu daal di julli rak'atayni ñaari rakka la yuhaddithu fihima nafsa waxtaan ci boppam xufira lahu ma taqaddama min dambi dinañu ko jéggal li jiitu woon ci ay eh, li nga xamante ne mooy ay eh, ay bàkkaaram xam nga boo seetloo hadith bi gisoon nañ ko ci Riyad bi waaye fooguma woon ne taxawuloon nañ ci njàpp eh, nii voilà <laughs> voilà Euh, fooguma ne taxawoon nañ ci euh, euh, nii nii waaw waaw kon loolu lu am am solo la gisoon nañ ko waaye waaye ñu ngi nii nañ nañ nañ nañ nañ nañ waaw mu ngi noonu <laughs> waaw kon wallahu taala alam léegi kon kon bi mu defee kon lii mooy lan lan lay wane que ni Euh, que ne say ma bi salaam Seydina Usmaan ñu jàppee dañ ne dafa askane ne njàpp li ne ra'aytu Rasuulallahi sallallahu alayhi tawad ci yenn waaye eh, eh, tawadda amu jàppe misla wudu'i hada mu jàppe comme li nga xamante ne nii mooy sama njàpp gi kon loolu eh, dañ koy gis kene kon mbir moomu mooy mooy li nga xam ne moo tax hadis bi mu nekk bu màgg boo xam ne day wane ni nga xam ne noonu la yonent bi alayhi salaatu wa salaam doon jàppe Seydina Ali ibn Abi Talib def na ko fële ca Kuufa tamit daal di wane njàppum yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaye foofu lim ñu leeralal wa masaha bi ra'sihi waahida mooy masaa bopp bii nii xam nga Seydina Usmaan Seydina Umraan dana nag mu masaa mais ñaata yoon après mu ngi doon wax ñetti ñett après di waxatul ñaata la loolu Seydina Ali wane ñu yonent bi alayhi salaatu wa salaam benn yoon la masaa tabim pare moom Seydina Ali ibn Abi Talib dane man sarrahu koo xam ne bëgg na mu gis am yanzura ila wudu'i rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fa huwa hada mu ne képp koo xam ne bëgg nga kontaan nga gis jàppal yonent bay saa saa moo nekk nii voilà kon loolu leen na masa benn yoon lañ koy def boo Shafi'i yi nag rahmatullah ñoo ne masa day topp ñaata yoon nga jàpp bu dee da ngay jàpp benn benn masa benn benn ngay def waaw masaa benn ngay ba bu dee ñaar ñaar ngay jàpp sa cër yi par ñaar ñaar nga leen di raxas yow nga masa ñaari yoon bu dee ñetti yoon ñetti ñetti waaye loolu Euh, loolu ginu la dëgër parce que bu dee da ngaa masaa rawatina ku melu ku nelu bu fi masaawee ñetti yoon loolu kooku raxas lay niru te masaa lañ wax quoi mooy benn yoon comme te xadis sayna ali bi li itlaaq fële li joyu fële moom leeral na ko kene wa masaa bi ra'sihi waahida benn yoon la sayna ali radiyallahu taala anhu daal di euh, masaa léegi mu am beneen affaire mooy bi muy masaa euh, sayna abdallah ibn zayd ibn amr ibn kii abdallah ibn amr wanal nañu yonent bi alayhi salaatu salaam nan la defee parce que dafa defaale ak nopp yi voilà même bu dee ne am na riwaay bu ñëw xadiis yoo xam ne ñëw na ne da ko tàqale dafa masaa bopp bi après daal def nopp bi même bu dee ne loolu nekkul li nga xam ne mooy li gën a dëgër waaye am na ni nga koy mën a dégg ne amaana mooy yonent saa yonent bi alayhi salaatu salaam mas da ko def ndax jëlee nañ Seydina Usmaan ak Seydina Ali que ne ñoom def nañ ko wane ne doo xam ne dañoo masaa ba pare daal di def nopp yi wutele ndo euh, massa bopp bi ak nopp yi mais li gën a dëgër mooy da nga koy boole voilà eh, Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-As mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam bi muy massa boppam wa adxala isba'ayhi sabbahatayn fi udunayhi wa masaha bi ibhamayhi zahira udunayhi voilà mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam bi nga xam ne ci lay massa li mu def dafa dugal summa masaha mu masaa bi ra'si boppam wa adxala bi mu masaa da ngay masaa ba ca biir dugal boo paree noonu da ngay enchaîner ci même tooyaay bi doo ko utal beneen ndox loolu mooy almahfuz comme l'imam al-hafiz na xajar wax léegi nag boo ko defee nga dugal sa ñaari baaraam yi baaraamum ndejoor ci noppum ndejoor baaraamu càmmoñ ci baar mooy bi ñuy sàbbaal ak sabbaxatayni yi ñuy sàbbaale bu ci nekk nga dugal ko sa nopp mel ni kuy waaja noon du noon dugal ci biir voilà nga dugal ko noonu la yoneen saa saam leen ci biir fii udunay ci biir nopp yi wa masaxa léegi nag mu masaa bi ibhama yi ak ak baaraamu déey bi di ki gën yaatu eh, te nekk bu bu mujj ba léegi zahira udunay li feeñ ci ay ñaari noppam mu masaa leen lépp daal di eh, wàcc noonu la ko defee moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon loolu ci gàttal lii mooy njàppum yonent bi sallallahu alayhi wa nga xamante ni waaye jàpp na benn benn ñaar ñaar ñetti ñetti comme li Ibn Abbas waxtam nekk saxiixu imaamul Buxaari rahmatullah alayhi loolu lii mooy ci gàttal ci njàpp goo xamante ne mooy nii la yonente bi saa euh, daal di doon jàpp moo tax imaamu Zuhri doon wax ne qaala ulamaa'una bi mu defee njàpp gi moom al imaamu az-Zuhri euh, euh, rahmatullahi alayhi comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu Euh, muslim moom ci riwaayam mu ne qaala ibn Shihab mu ne ibn Shihab nee na wa kaana ulamaa'una suñu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim yaquluuna dañ doon wax ne hadha al wudu jàpp gii Seydina Usmaan wane asbahu mooy li gën a matale li gën a jotale maa la nga xam ne yatawadda'u bihi ahadun lis-salaa moom la nit mën a kenn ku nekk ci nit ñi mën a jàpp ngir mën a julli kon lii mooy njàpp yonent bari saa saam kon lii moo doon njàpp gi nga xam ne nii la ko doon defe kon nag nañu ko xam te jàpp ko te di ko def léegi nag mu def al istinshaq istinshaq kon wax nañ la ñi nga xam ne ñoo jàpp ne mbir mi farata la waaw ak istinsaar madmada parce que yonent bari saa saam dafa laaj dafa wax naa mooy dugal loolu kii nu mu tudd euh, waa ji ci sa gémmiñ daal di koy yëngal waaw ndox booy jàpp yëngal ko yàbbiwaat voilà loolu nag soxla woo dugal baaraam waaw du yolent bi alei saa salaam doonu woon jàpp di dugal baaraam ci biir euh, dugal ndox góor ndox dugal baaraam bomb déedéet te loolu euh, euh, le fait que gisoo xadiis biñ gisoon que ne lawla an asuqa ala ummati kay budul woon ne te moom la njëkk a gis sayna Abu Hurayra bu ma bañul woon teg coono sama xeet bi aw ala naas wala nit ñi kononte kon la amartum doona naa kononte kon dinaa leen digal bi siwaaki si socc ma kulli salaa ànd ak bépp li nga xam ne mooy julli ci riwaaya imam bi hadis bi ni ko imaamu Maalik waxoon soloo na ko no waaye soloo na ko neneen moom imam Ahmad ak An-Nasaa'i imam Ibnu Xuzayma daal di koy wéral lawlaa an ashqa ala ummati la amartum bis-siwaaki maa ku ma kulli wudu bu dul woon damay bañ a teg coono sama xeet konoonte kon dinaa leen digal soccu waaw jàpp gu ne te loolu gisoon nañ ko mooy loolu boo ko defee soxla woo loolu waaw boo tax boo deful sunna yooyu léeg-léeg da ngay dugal loolu jàpp ne da dugal bomb alors voilà mooy le fait que da ngay dugal sa kii yëngal daal di koy yàbbi loolu mooy yeneen way sa saam noonu la doon def loolu la doon wax ne Seydina Laqit ibn Sabira nag la ko waxoon ne ko euh, euh, euh, wa baligh après a bo iza tawaddata bu dee da ngaa jàpp fa mad mid waaw na nga nekk koo xamante ne nii da ngay def madmada loolu moo tax nag kii yi xana Hanbali yi jàpp ne loolu farata la voilà waaw le fait que da ngay ba te bokk na ci li nga xam ne wax nañ la dañ koy gisaale fii eh, eh, eh, ndax bokk na ci sunanul dégg nga kee mu ne wa nasiitu mu ne qaala raawi wa nasiitu al-aashira illaa takuna ma ba ah man de man de fàtte naa juróomeel bi noo fukkeel bi xanaa am ne ah xanaa muy mab maba waaw xanaa loolu <laughs> waaw waaye kon loolu mooy ndax yonent bay saa moo ko waxoon sayyidina Laqiit ibn Sabira ne ko tawadda ci sa mu ngi ci sunanu imam Abu Dawud boo jàppee fa mado midda na nga euh, gallax ndeku voilà léegi ñoom ñu jàpp ne kon Hanbali yi moo tax sànq gis nga bi ñuy wax ñoom yi nga xam ne moom lañ yokk ne lii farata la dañ see yokk mad mada dañoo jàpp ne no si si si mad mada foog nga nit ki def ko ah faut pas mu jàpp leneen ah, mais il faut mad mada parce que lool ci farata yi la bokk voilà léegi euh, euh, euh, kanta bu dee Hanafi yi liñ doon ban a wax sànq naan est na ko sangu ñoom dañ ne lool bu dee ci wàllu sangu set ci lay nekk farata parce que xukmul li nekk ci biti attee lu nekk ci biti la yoo xam nga lool gisoon nga keroog bi nga xam ne ci la ñuy naan bon li ware ne ci biir boo boo boo sexee sa gémmiñ dara loolu yàqul sa koor fekk wannoo ko voilà loolu day wane ne attey ci biti la yor alors que xasafa bi mooy li nga xamante ne moo la ñuy dagg ci ki ñuy xarafal loolu attey biir la yor kon bokkuñu loolu yaa ngi koy fàttale ko ñoom loolu lañ wax insha allah wallahu taala la waaye kon yonent may saasaam digle bu mu ko digle woon te tamit ñu gis ne saa bu doon jàpp manul woon a jàpp lu day doon takkoog loolu loolu moo tax Hanbali yi ne la voilà te day bokk day duggaale ci raxas xar kanam mooy te loolu dañ koy gis ci nit ki boo li nga xam ne boo jàkkaarloog moom ngay gis muy gémmiñ gi te loolu attey biti la yor loolu daa bokkaale lool te yonent may saa saam daal di koy digal ne ida tawaddata fa madmid voilà léegi ba pare ñoom ñu dugal al istinshaq yooyu tamit ñu ne yooyu farata la ndax parce que yonent may saa saam tamit moo wax Seydina Laqit ne ko asbiril wudu waaw ne ko asbiril wudu ne ko matalal njàpp jéggil dayo ci sa mooy na mat na mat waaw mooy na mat de matalal njàpp gi wa fil istinshaq ta na nekk koo xam ne da ngay jéggi dayo booy sarax nekku waaw booy dugal sa sa sa sa sa ndox ci bakkan yi na nga ci jéggi dayo na nga ko def bu baax waaw wa balir te na nga dayo ah, fil istinshaq booy sarax na booy dugal ndox sa bakkan illa na takuna sa'iyan fekk ah suuf boo nekkee da ngaa woor day bañ ah mu daal di koy def mu jàll dem ci bàq gi dog koor gi loolu al euh, euh, ashaabu sunan ñoo ko solo imaam ibn Xuzayma daal di na koy solo tamit euh, daal di koy wéral kon loolu boo seetloo kon loolu la hmm? mooy xanafiya yi man maba istinshaq istinsaar yooyu nga xam ne ci sunanul ci fitra yi la bokk ñoom dañ ne fard la ci wàllu booy sangu set waaye bokkul ci bu dee jàpp déedéet parce que ci gémmiñ bu dee sangu set comme que ci biti bi lañ la raxasloo sa biti yaram yëpp te gémmiñ daa yoro attey biir bi biti bopp looloo tax ñu euh, sangu ñu ñu nda ñu d'accord ko te liñ la waxoon sànq woorkat bi bu dugalee dara ci gémmiñ bi fekk lekk ko loolu euh, euh, jàllul loolu dogul kooram te loolu da koy wane kanta xanaa bi la yi ñoom wax nañ la fi nga xam ne moom lañ ko def farata li ñu yokk ci wàllu jàpp ji ne lii nii nag ñun ci ñun lii daal mooy li nga xamante ne mooy suñuy farata ñoom dañ cee boole waaw ñoom dañ cee boole yooyu ne yooyu moom daa nekk loo xamante ne nii farata la ko quoi waaye insha allah parce que ñoom dañ ne le fait que ret bay sa sam digle ko benn ñaar mooy masula jàpp lu dul da ko doon def waaw waaw ñu ne leen déet dëgg la waaye yonent bi alayhi salaatu salaam kaw kaw bi bi ñëwee laaj ko ne ko nan la ñuy jàppe dana ko tawadda kama amaraka Allah dana ko jàppal comme ni nga xam ne noon la la borom bi daal di digale te borom bi ni mu ñu digale moo aaya bi ñu gisoon sànk loolu waxu man mada ak istinshaq insha allah li gën a dëgër daal mooy ne euh, bokku ci waaye ngir comme que dañ nekk nii ñoom dañoo jàpp ne loolu euh, euh, farata la voilà hmm? loolu lu ama am solo la waaw allahu taala alam léegi mu des kon istinshaq ak madmada kon gis nañ ni defee léegi nag sauf alhamdulilah nan la ñuy defee istinshaq bi ak istinsaar loolu euh, mooy dangay ngay dugal xëcc ah sa loxo ci sa sa sa sa kii bokk euh, sa boo boo euh, xëcc ndox mi ci sa booy raxas sa xar kanam nga koy def boo raxasee sa xar kanam ba pare léegi booy booy def madmada ah da ngay tànk ndox xëcc sa gémmiñ dugalaale sa bakkan enchaîné. après nag daal di koy picc après ak sa loxo càmmoñ nag ngay teg sa kaw catu bakkan daal di këcc di kii ngir këcc na euh, génn ko mu génn voilà noonu la ko yonent bi salaam doon defe mooy istinshaq bi loolu ndax loolu dafa am solo waaw ndax yonent bi salaam dafa ne nit ki bu yeewoo euh, euh, na nekk koo xamante ne nii falyastansir ida stayqada ahadukum min manaamihi falyastansir salaasan fa inna ash-shaytaana yabiitu mu ne bu kenn ci yéen hadiis Seydina Abu Hurayra muttafaqun alayhi bu kenn ci yéen daal di yeewoo ci ay nelawam na daal di def li nga xam ne mooy sarax ndeku na dugal ndox ci biir bakkaram hmm, ñetti yoon ndax seytaane fanaan ci paxu bakkan yi ca day dugg ci biir daal di fay looje boo ko dugalee ndoxum njàpp mi boo yeewoo waxoon nañ oqadu shaytaan yaa ngi fàttale ko ah yi muy takk ñett ci doq euh, naasiya ci ci ci ci euh, xafa ci ginnaaw bu doq euh, nit ku nekk waaw ne la nag dóor ci loxoom ne ay wa nelawal nelaw yu forta neex man iblis maa la koy wax waa ji bu jógee tudd turu yàlla benn dem mu jóg jàppi mu daal di beneen deñ mu daal di julli beneen deñ waaw mooy yooyu saytaane Euh, euh, boo daa am boo xam ne nag moom ci biir lay fanaan biir bakkan bi bu dee nag da jàpp këcc ba ñu kaw daal di dindi loolu da koy day daw day daw da koy da koy génne waale fa inna shaytaana euh, yabitu ala xayshumihi kon dangay ngay dugal dal di këcc daal di koy ne ak sa loxo bi nga xam ne mooy bu càmmoñ bi kon noonu ngay defe li nga xamante ne mooy nga def ko nag ñetti yoon moo tax mu ne salaasan ñetti yoon loolu nag daa wax nelaw waaye tekkiwul ne eh, eh, mooy bu dee ne damay def eh, nelawuma comme damay jàpp tisbaar fekk nelawuma woon du ko def noon da ngay def loolu ndax loolu mooy sunna wallahu taala alam te yonent bi salaam même bu dee ne sayyidina Talha ibn Musarrif xadiisam boobu nekk ci sunanu Abu Dawud am na da'f ken yonent salaam dafa yafsilu bayna al-madmadati wal istinshaq dafa tàqal diggante madmada dafa gallax ndeku yàbbi def ko ñetti yoon après def istinshaq bi ci loo xam ne enchaîné wu ko loolu gënu la dëgër sanadam daa amuk wéré di li dëgër mooy hadis Seydina Ali biñ la waxoon sànq doon wane njàppum yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam foofu dafa gën a leeral summa tamadmada yonent bi alayhi salaatu salaam ginnaaw gi mu daal di madmada sallallahu alayhi wa sallam wastansara mu daal di sarax ndeku Euh, mu ne yu yumadmidu wa yansiru min al kaff alladhi ya'khudhu minhu al ma ndox mi mu bakkan euh, euh, tenk bi mu jële ndox ci la defe loolu lépp day madmara mooy li ñu waxoon tànk def sa ndejoor guux enchaîné defaale sa sa sa bakkan yëngal njëkk génne li nga dugal sa bakk sa sa gémmiñ après nag ci ngay jële sa loxo nde càmmoñ teg ko ci sa catu bakkan bi ci kaw daldi waaw léegi daal di génne lool noonu la ko doon defe te ibn Abdallah ibn Zayd ibn euh, Asim xamal nañu yonent bi alayhi salaam li mu def mooy fa madmada wastanshaqa min kaffin wahida yaf'alu dhalika salata dafa euh, euh, gàllax ndeku sarax ndeku ak benn tenq comme niñ la ko waxee léegi enchaîné ko mu def ko ñetti yoon kon nag mbir mi mu ngi noonee loolu nekk lu ama am solo la wallahu ta'ala alam kon ci kaw nii gis nañu li nga xam ne mooy istinshaq xëcc sarax ndeku istinsaar génn bi ni muy deme waaye al istinja non ak ak al madmada gis nañ ko madmada imaam bi muy lim boolewu ko ci te pourtant euh, euh, bon parce que xam naa dane kay wóoru ko parce que dane nasiitul ashara illa takuna al madmada ah man de fàtte naa dixième bi ah xanaa mu nekk madmada moo tax am naa imaam indiwu ko mais liñ doon lim di quinze yooyu boolewu ko ci woon waaye walilah alhamdu wal minna kon gis nañ jàpp yonent bi salaam ci gàttal eh, lool wallahu taala alam léegi gisaale tamit ni nga xamante ne moom la doon defe istinshaq ak istinsaar te yonent bi salaam boole ko ci li nga xamante ni mooy ci fitra yi comme hadith sayyidatu Aisha bi eh, ashrun min al fitra qassu sharibi wa ifaa'u lihya wa siwaak wa istinshaqul ma istinsaar mu ñëw ci yeneeni Euh, kon ci kaw noonu gis nañ siis bi ah ci imaam al-Hafiz Ibn Hajar eh, woon wax eh, gis nañ li nga xamante ne eh, mooy siis bi waaye gis nañ lan li nga xamante ne mooy set bi siis bi moo doon al wudu gisaale nañ ci biir al istinshaq gisaale nañ al istin mooy xëcc ndox ci dugal sarax ndeku ak seen saar fiiru kon gis nañ muy huit bi bii di ñëw nag ñu gis al istinja mooy bu ñu demee ci wanag nan la ñuy seetloo ak ndox voilà pas ak xeer yooyu bii parce que ndox la istinja insha allahu taala kon ci jataay bii di ñëw ñu daal di koy gis xam nga eh, eh, eh, liñ la doon wax ne la hadis kii Seydina Usmaan bi waaye loolu jaru ko mooy hadis boobu gisoon nañ ko mille vingt six waaw waaw bi muy wax man tawaddaa ah, eh, wa an Usman ibn Affan qaala annahu qaala qaala rasulullah man tawaddaa fa ahsana al-wudu loolu xarajat xataaya min jasad hatta taxruj min tahti azfarihi wa anhu 1027 bi ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam tawaddaa mithla wudu'i hadha thumma qaala foofu gisoon nañ ko eh, taxawoon nañ ci tuuti waaye lii comme que fii daa nekk ak lëkkaaleem eh, loolu baax na noonu mooy ji baabu fadlil wudu ci lañ ko gisoon waxoon nañ ni ñuy jàpp mais manoon nañu ne nañ dellu dellul foofu waaye ngir rek euh, yobbal ki nga xam ne ñëw na ba fii moo euh, nekk loo xam ne da koy tegaat te tamit mooy istinshaq ba istinsaar bi surtout lañ bënoo bëggoon a gën a comme que dañ koo def fii ci sunanul anbiya muy fitra yi euh, léegi kon mu ngi noonu bii di ñëw insha allah ñu gis al istinjaa wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi